mu ne yaa ahlul kitaab suñu borom ne ne yonent bi aleyhi salaatu salaam ngir mu wax waa ahlul kitaab yaa ahlul kitaab yi yéen les gens yéen ñi nga xam ne dama leen a joxoon minal yahuudi wan nasaara wa man tabi'ahum yéen les gens du bokk ci juifs et chrétiens yi ak ñi topp taala waay waay dikk leen ñëw leen ilaa kalimatin maa ngi leen di invité jëw ma leen woowu ma leen ci sama bopp woowu ma leen ndax ñoom ñoom yonent bi alei satu <laughs> ci boppam moo jëmmal kalimatu laa ilaha illa mu ne leen nag kaay leen ndax gaa ay barrière la gis ay barrière kese lañuy gis ñoom ndax am moo tax yenn kuffaaru Quraysh yi ñoom li ñoon gis au ñu xool yonent bi xam nañ ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam lu mu wax noonu la lu mu wax dëgg la mais ñoom au ñu xool message bi mais moom lañ doon xool ndax bu ñuy xool moom moom dañ koy jàppe non Ibn Abdul Muttalib la saa yi ah li muy wax rafet na lool mais kii kii kii il faut pas oublier que c'est le le le c'est le petit-fils de Abdul Muttalib quoi baayam xam nañ baayam quoi maamam xam nañ ko lan lañu ëppale on est de du même maam voilà même maam bi ñoo ko bokk ñoo bokk lépp fii lañ nekk on est tous des Qurashis <laughs> mooy fa ko xamu ko barrière boobu ñu bari ci Quraysh ñoo tax ñoom maatu wahum kufaar looloo tax ñu dee nekk yéefe na ah. barrière kii nii comme ñun la suñu doomu baay tëx la kii sama doomu bàjjan la bon kii sama doomu bàjjan nga naan la kii magam kii baayam sama baay mooy magam wala frère am la mooy yooyoo tax non non ah, kañ la fi xam lii non loolu dafa bokk ci barrière yi ci obstacle yi nga xam ne day tax nit du jariñu ci. ci nitu yàlla jamais fekk mu ngi koy xoole barrière carte ma kii en plus bu c'est sûr que boo ko jawoon paaka léegi mu nàcc waaw comme man la mel mais day soj xool ko moom day soj day feebar day lekk di naan di xiif di laaj naan ndax lekk am na fi non kii kii mooy yooyu mu ne leen nag yaa ahlal kitaab yéen yéen waa téere yi ñu joxoon téere de religion révélée taalaw dikk leen ilaa kalimatin ci kàddu sawaa'in boo xam ne ñun baynanaa wa baynakum ñun ak yéen a ci yem mooy ñun ak yéen ñoo ci yem kepp waaw ndax l'islam loolu de moo tax l'islam man yàgg naa ci wala ci laa juddoo tekkiwul ne Sébastien mi ci dugg tay ji man maa ko jéppale te laa ah tos su bële waxu ci ah non non non bu doon man maay sëriñ bi gën a mag waaye ji door a tuub tey cela ne veut pas dire que man l'islam ko ëppale dara ah, laa ko ëppale wu ah il faut mu du moomeelu bàyyi kenn wala maami kenn l'islam mooy teraanga gi gën a rëy gi suñu borom jox ñun ñépp ku ci yëkk a dugg nag. teraanga yoo kum ci njëkk duwal tekkiwul ne ki ci mujj ñëw yow yaa ko ci ëppale ëppale woo ko ci mbir yi ci ragal yàlla képp laay tegu après inna akramakum inda allahi atqaakum bu kenn foog na ci gina tedd gina tedd ci yéen fa yàlla mooy ki gina ragal yàlla tekkiwul ne waa ji ab sant sàngam la am wala sëriñ diw mooy maamam wala mooy baayam ba yow moo la loolu amul la ku la ko gëmloo nga gëm ko mooy nag yow ci ay naxee mbaay nga nekk kenn rawu ndax moom moo la fi raw moo la fi njëkk dugg wala maa baay may diw wala maamu may diw yeneen ci laa lay saabsaab waxoon na waxoon na loolu di lu mel noonu mu ne ku ay jëfam gaawalul ci lu baax mais ay ab ab askanam du ko ci yóbbu ah non demal ci arbaina yi ay ay yaa imaam. Eh, yaa imaam loolu gisoon nañ ko ci sa njuur doon nañ ko jàngal ci arba'ina yi noonu mooy koo xamante ne nii ay jëfam gaawalu ko jëme ko ci lu baax aw askalam du ko fu jóob bu ah. affaire bi moom gëm yàlla kese ak appliqué topp naa yeneen ci baax yu saab saab c'est fini kenn ëppalewul ci dara te nag ko noonu la demee moo tax l'islam moom promo dafa nekk foo xam ne day promo promotion de de de de yu ngand yoo xamante ne fii la mooy ci l'islam moo tax suñu boroom ne wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun gis nga ci lu baax lii l'islam ci yii nii jëme ci sama ngërëm tax nga laq sama ngërëm te dootoo am sama sama sàngi dootu la dal mukk wa fii daalika ci chantier bi si ñi nga xam ne dañuy concurrence bi njëkkante nañ njëkkante fii moo tax gan di nga fi mën am même bu dee tay nga man nga fi fekk waa joo xam ne cent ans de l'islam la fi ne yow sax benn tiers sa raw ko benn tiers sa ngay def nga raw nga raw nit ñi moom li gis ci biti duñu ko gis dañuy jàpp ne waa ji de jàmbar la la ndeysaan di la xoole ni démb nga tub alors que yaa leen gën fopp yaa leen gën fopp moo tax mbir mi moom moom fii mag mooy kuy carrière moom ñëwal carrière fii ñépp a ci yem ñu jàpp ne waajee ngi jàngale diine que moo la rawan ah. ah non non wala moom li mu li mu xam yow mënoo koo xam lan moo tax mënoo koo xam wala waaji wilaaya gi mu am wala li ko yàlla may man moom xam naa moom manuma cee am sax lu ko jege sax lu tax manoo ko góor-góorul rek kay ñaan pour yàlla nee ah, ah, ah, ñaan leen ma ma may leen te wa ida saalaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i ida da'an falyastajibu li kay mbir maa ko yonent mi alei satu salaam bu ma samay jaam laajee ci man nee leen man ku jege laa damay nangu ñaana ku ma ñaan saa bu ma woowee ku ma woo ma wuyu mais lan day am condition ah fal yastajibu li nañ ma nangul rek wuyu ma ci li ma leen di woo te ñu gëm ma ñu def loolu woo ma ba xam moo tax affaire yi loolu la nit doo ñëw di limiter sa bopp loolu du ma deñ di ko wax bu kenn limiter sa bopp ci dara du ci affaire àddina du ci njàng du ci carrière politique du ci carrière professionnelle du ci travail du ci wilaaya du ci mbaax du ci biir l'islam du ci nekk sëriñ du ci nekk borom ku baax bul limiter sa bopp dara yi gën a kawe dee ko diir waaw sa cible na nekk saa su ne foo ne neel man daal maay maay fas yéenee nekk bopp ba waaw waj'alna lil muttaqina imaama gis nga ñaan ñi ñu gis nga ñaan boobu <laughs> ñi nga xam ne dañu naan rabbana hab lana buur yàlla yàlla nga may min azwaajina ci suñu borom kër yi mooy bu dee jigéen la ci suñu borom kër yi waaye bu dee góor min azwaajina ci suñu soxna yi loolu la mooy ñaari côté yëpp laa du góor rek kay ñaan ñaan boobu non rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina ak suñu kii suñu descendance wa loolu la nga defal ñu ci qurrata ayun qurrata ayna qurrata ayunin loo xam ne day dalal suñuy bët waja'alna lil muttaqiina imaama nga defal ñu ngir way gëm yàlla ya yu kawe ya am na ci benn tekki mooy nga def ñun ñu nekk seeni njiit waaw lil muttaqiina nga def ñu imaaman ñu nekk njiit ngir ñoo ah, waaw <laughs> loolu la nit day ambitieux l'islam day woore ci les les les les les les ambitions mais tellement grandes ci lay woore ci lay woote jëme